baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wadkur axaa caadin in id andara qawmahu bilaxqaafi waqad xalat nnuduru min bayni yadayhi wa min xalfihi allaa tacbuduu illa allah inni axaafu calaykum cadaaba yawmin cadim kon suñu boroom di wax ci laaya bi nga xamante ne mooy ñaar fukk ak benn mu ne wadkur fàttalekul tuddal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci alquraan ji ta fàttaleku axaa aadin mbokkam aad ma muy sayyidina huud alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne moom lañ yónni woon ci ñoom id ba nga xamante ne nii andara mu ngi doon xupp qawmahu ay ñoñam bil ahqaaf ci ahqaaf waxoon nañ ne nag a ah, dinañ ñëw nag ci biir ana ahqaaf bi nga xam ne moom la tudde suñu boroom dëpte saar bi waxoon nañ ne tur bi ci biir saar bi la nekk kon nag mooy waa kër mbokki Seydina Hud mu ne bam na leen di xupp bil ahqaaf kon nag ana lan mooy al ahqaaf ahqaaf kan nag dangay xamante ne nii moom boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne al ahqaaf jam'u la mooy plurielu xeqfun la am ñu ne loolu la xeqfun jam'u xiqaaf wal ahqaaf ñu ne lool nag mooy am na sax ñu ne xiqfu moom jam'u la ci boppam xiqaaf moom itam mooy jamoo la mooy jamool jami wa ahqaf jamool jami mooy mooy mbooloo mbooloo mooy pluriel pluriel la loolu mooy ñi jàng larab xam nañu loola le am nag ñoo xam ne dañ ne rek hiqfun moom mooy pluriel mooy singulier bi mooy benn bi ahqafun mooy li nga xamante ne nii mooy pluriel bi léegi loolu mooy lan ñu ne ahqaf mooy du dara lu dul ñenn ñi ne mooy diyaaru Saad la mooy waa Aad ñoom fañ dëkkoon foofu moo tudd ahqaf mooy waa kër yonent Yàlla Huud alayhi salaatu wassalaam léegi ahqaaf mooy lan mooy ay xeer la yoo xamante ne nii yu rëy yoo xam ne tolluñ ci montagne nag mooy genre colline yooyu nga xamante ne du ñu montagne mu ni montagne ay dun yu mag waaye nag du ñu montagne nekk nag ci ay xeer yu dëgër yoo xamante ni ñoom foofu lañ dëkke woon ba pare doon yatt ci montagne yeeg ci lañ doon yatt seen kër yi di ci dëkk loolu ñu ne loolu li mooy li nga xamante ne nii mooy al ahqaf am ñu ne al aqaaf nag mooy lenn la mooy ay am ñu ne lu mel nii rek mooy suuf la soo xam ne bu jóg la mooy dund rek genre colline boo xam ne dafa jóg noonu le ab dal boo xam ne bu rëy mais àggul ci montagne waaye noonu lay mel daal di jóg niroog montagne waaye nag du montagne nga xam ne ñoom foofu la lañ dëkkoon léegi nag fan la féete am ñu ne mu ngi nekk diggante Oman ak Xadramawt la nekk mooy fële ca Yaman ñu ne ñoom ay quartier lañ woon yoo xam ne ñoom ñu nga dëkkoon fa Yaman am ñu ne mooy Sham la nekkoon loolu yëpp ay wax la ne ñii ne diggante Oman muy muy muy euh, euh, dëkk bu siiw boobu nekk fële ca sudu arab yi suufu arab euh, péninsule arabique yi ca mer mer ci euh, indien yi ca suuf mooy foofu la nga xam ne diggante yaman ci Hadramaut ak Oman sultanatu Amman Oman muy li nga xamante ne nii mooy le sultanat boobale mooy ndax dafa am Amman ak Oman waaw pour benn bi mooy mooy mooy mooy capitalu fële fi nga xam ne Jordanie ak fi nga xamante ne nii mooy mooy Amman Amman ak Oman léegi nag ñoom ñu ne diggante mu ngi ne woon diggante fi nga xam ne mooy Xadramawt ak Oman am ñu ne mooy saam la nekkoon loolu lépp ay wax lañ waaye liñ ci bëgg a wax mooy ne foofu ab xur la woon boo xamante ni nii ñoom mooy fa ñu dëkk woon rek dëkkuwaayu waa kër yonental la huud ya foo fële mooy li nga xamante ne mooy Ahqaaf kon nag loolu mooy li nga xamante ne nii moo am ci wax yoo yële ñenn ñi ne bonne montagne la bu nekkoon Sham am ñu ne mukk du Sham yaay Yaman la ne woon foo fële mooy fa nga xam ne fa lañ nekkoon dëkkoon fa nekk nag ay nit ñoo xam ne ñu ponkala ponkal lañu suñu boroom daal di leen woon may li nga xamante ne nii mooy dañoo amoon kat waaw kàttan gu doo gu bari lañu amoon léegi nag suñu boroom nag di wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko waa Makka ñii de bu ñu lay wat buñ lay fa buñ lay weddi naan la waxoo fi dara yàlla yónniwu la kaay fàttalekul koo xamante ne nii moom jotoon naa koo yónni lu jiitu woon moom ñu ko doon wax lu mel nii bu ko defee nga xam ne kon yow lii ñu lay wax lool dina la gën a dalal nga xam ne kon du yow lañ ko njëkk a wax kon mu ne wazkur kon fàttalekul te tuddal ci sa alquran gi axaa aadin mbokkum aad lii nag waxinu alquran la mooy naan axaa aad te yonent mi aleyhi salaatu wasalaam da doon waxe noonu moo tax ba nga xamante ne ca Hiraql ca ghazwatu Tabuk ka mu yónni woon ci xare bi mujjee def muy benn waay boo xamante ni ca waa Tanuux la bokk benn waaso la woon ci laraab yi Hiraql bi Qaysar jiite woon Byzance comme ndaw ba mu yónni woon ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fekk mu nga woon Tabuk ba mu ñëwee yonent la ko doon wax naan bokkum tanuux loolu le mooy loolu le kon mu ne wazkur fàttalekul axaa aadin mbokku aad it ba nga xamante ne muy seydinaa alayhi salaatu wassalaam is ba nga xamante ne nii andara kon mu ngi doon xupp qawmahu ay ñoñom bil ahqaaf ca seen kër yoo yële ca seen dëkkuwaay yoo yële ñu dëkkoon waqad xalatin nuzuru da fekkoon nag mu jiitu woon leen xuppaatekat yi jiitu woon na leen du Seydina Huud kese moo fa newoon ñoom ñoom yàggoon nañoo dégg ay xuppaatekat yu fi jaaroon ay yonent yu fi jaaroon ña leen wedd woon na leen dal min bayni yadayhi mooy romboon na jiitu woon na Seydina Huud ko jiitu lu ko jiitu woon ci yoo xam ay yonent yu ma yónni woon ñu leen ñuy xupp seeni ñooñ wa min xalfihi ak tamit ci gannaawam allah ta'budu lan la leen doon xuppe nag doon leen ko waare mooy allah ngallawaay laa ta'budu mooy ngallawaay bu leen fi jaamu illa allah bu leen bokkaale te bu leen jaamu kurul ki nga xamante ne mooy borom bi tabaaraka wa taala ndax man seen mbokk mii di nekk di seydina Hud axaafu aleykum alayhi salaam ragal ki nga damay ragal ci seen kaw bu ngeen bokkaalee borom bi adaban yawmin azim mbugalum bés bu bi nga xamante ne nii moom la leen borom bi di dig de léegi nag xaalu gars yi ne ko ajitana hé yow Huud dang ñuy ko quoi ñuy wax nga ñuy jéem a kii quoi di ñu jéem a lii di ñu tiital ajitana ndax yow Huud dang ñoo dikkal dang ñoo andil li tafikana an alihatina yow daal da ñëw dikkal ñu ngir daal daal di ñuy dëddale ak suñu yàlla yi nga xam ne moom lañ fekkoon baay ak maam ah ba pare nag jaare ko ci sa wax ju amul ji an alihatina ci suñu laaya ci suñu aaya yàlla yi ñuy jaamu léegi nag Hud bu ñu fontoo fàttinaa bi ma ta'iduna bu dee mbir mi daal tollu na la lool léegi ëmbil ñu li nga xamante moom nga ñuy dig waaye nee nga ne buñ la gëmul nekk ci suñu yàlla yi mbuga la ñuy dal mais na ñëw in kunta ndeem nekk nga mina saadiqiina ci way dëgg ñuy qaala suñu boroom Seydina Huud ne leen nag innamal ma ne leen xam-xamu mbugal moo mële kañ lay dal seen kaw boobu de inda allahi mu ngi fi sama boroom wa uballighukum kantaaman Seydina Huud alayhi salaam man de sama rôle sama li nga xam ne sama mission li ma boroom bi gàll sama los mooy leen rek mooy wa uballighukum ma daal di leen jottali ma ursiltu bihi li nga xam ne moom lañ ma yebal moom lañ ma yónni muy ma ñëw waar leen wan leen leer borom bi tabaaraka wa taala walaakinni waaye man huud alayhi salaam gis naa ne araakum man de man araakum gis naa leen xawman ngeen nekkay nit ñoo xamante ne ni tajhaluuna da ngeen a sànku da ngeen a bëggu ngeen diiri li yiw gi ma leen indil ba pare wëywu ngeen sànku ci daal di bañ na du ngeen ko nangu kon yéen loolu mooy man lool de laa seetlu ci yéen gaa yi nag suñu boroom tabaaraka wa taala ne <coughs> comme que nag ñoom ñoo ko doon laaj suñu boroom ne falammaa ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qaalu hada aaridun mumtiruna léegi nag lañ doon laaj di mbugal ma nag suñu borom tabaraka wa taala daal di koy ëndi nag bi muy ñëw boroom bi dafa indi bu benn niir dañu toog ay fani fani fan way maral dal leen gisatuñuy taw gisatuñ dara dëkk bi daal di wow tamit naate woon amatuñ dara léegi nag bi nga xam ne nag ci lañ def seeno caay-caay ndax bare naan yonent Yàlla Huud alayhi salaam na mbugal mi ñëw suñu borom nag di indi mbugal mi ni mu def da koo jaarale ci ay niir yuy ñëw comme niir yoo xam ne ñoom buñ ko yàggoon a gis mooy taw la doon indi ba ko gisee moo tax mu ne fa la maara awhu ba ñu gisee mbugal moo male ma leen doon dégg aaridan mu nekk ay ay ay nuage nekk ay niir yoo xamante ni ci seen kaw ci asamaan si mustaqbila awdiyatihim di dégmal niir yu ngand di ñëw nag ñuul kukku nag di jëm si nag ci seen xur yi nga xam ne mooy seen kër yi ñu dëkkee foofu la ci Ahqaaf xaalu ñu nga naan hada hee waaye lii de aaridun ab ab ab nuage la lii de am niir la moo xamante ne nii mumtiru naa dafa ñëw ngir tawal ñu waay waay waay yàlla mooy mooy suñu yàlla yi nangul nañu bëgg nañ ñoo dimbali bal Seydina Huud suñu boroom wax ne bal mu li am ba des mooy huwa lii ngeen ngeen foog ne taw la buy ñëw mu huwa mastajaltum bi lii ngeen doon njëkkante di ko njëkkante naan na gaaw ñëw na di ko yàkkanti moom la de riixul ngelaw la goo xam ne gis nga niir yi ngelaw gu foor gu leen di yàq la leen di indi boo xam ne fii haa nekk na ci biir miir niir yoo yëlee ngelaw loolu le adaabun mooy mbugal alimun bu tar boo xam ne moo leen di dal yéen waa Huud yéen waa Aad tudammiru gis nga nag gis nga nag ngelaw loolu le bu ñëwee dina daal di dammaate daal di faagaagal kulla shay'in lépp lu fi taxaw da koy rajaxe lu mu romb da koy fël mu daanu bi am rabbiha ci ndigalu boroomam boroomam ne ko demal nga lijjantil ma waa kër Nuux waa kër Huud ñele kon nag bi am rabbiha ci ndigalal boroomam lay daw moom ngelaw loolu le de fa asbahu gis nga ba ngelaw la ñëwee faagaagal leen du gisoon nañ ko ka annahum ajaazu naxlin xaawiya suñu borom gis nga ngelaw day ñëw déjjati leen ci suuratul waaqi'a gisoon nañ ko da leen di simpi xamar da leen di simpi ba ci kaw rimb leen ci suuf ñu mel ni ay dat tàndarma yoo xam ne garabu tàndarma yu rëy yooyu ñuy simp dóor ci suuf noonu lañ mel seen biir yi dara ne wattu ci loolu la leen ngelaw yi def fa asbahu ñu mujj ñoom ñoo ñële waa kër aad laa yuraadoo leen gis di waa aad laa yuraadoo gis illaa masaakinahum illaa masaakinuhum lu dul seen kër yi moo daal day mel ni ngelaw loolu chimique la dafa ñëw rey leen déjjate leen dóor leen ci suuf waaye nag seen kër yi la bàyyi mooy nit ñi dañuy ñëw di jàppandu bu leen nga gis ñi muy yenoo gaa yi ñuy naaw mel ni picc di dal ci suuf rël kadaalika suñu woroom ne nekk nii nag najzi la ñuy fay al qawma ña nga xamante ne nii al mujrimiina ñooy way njam ñaa jaamu ña de mu ne nag gis nga nag kaay ma wax waa Quraysh ñii wala xat dëgg-dëgg makkannaahum jàppandoo leen waan jàppandoo naa lay ne may leen ak jàppandal ñoom waa aad fii maa in makkannaakum fii loo xam ne yéen waa Makka ñii di weddi jàppandewu ma leen lu mel noonu de mooy ñoo leen ëppoon doole foofu ñoom montagne lañ doon ñëw yatt ko di ci tabax seeni kër di def ay système dirigation ay mbay façon mbay yu baax lañ doon def waja'alna lahum samaan ma defaloon leen ay dégg wa absaara da ngay gis wa afidatan ak xol fama naa waaye jar ñu leen anhum wëllif leen jaruñu leen tos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 rahmati amma yasifuna wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin